بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wa radiyallahu taala an al-qutb al-maktum wal-barzakh al-makhtum wal-khatm al-muhammad al-ma'lum sayyidina Ahmad ibn Muhammad ibn Salim at-Tijani ash-Sharif al-Fatimi al-Hasani radiyallahu anhu wa an saa'ir khulafa'ihi wa ahli mahabbatihi mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla ak sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amaat nañ mbégte mu rëy ci sil silsilay waxtaan yi ñuy am ak yéen toujours ci waxtaan ak yéen tey ci thème bu ama am solo nga xamante ni suite logique bu thème bi ñu mujjee développé la mooy bàkkaar ak nit ki jullit bi ban taxawaay la am ci digganteem ak bàkkaar ban relation la am ak bàkkaar mu mel ni nag yàlla subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ne amul benn xeet boo xamante ni mbugalam wàcc na ci ñoom lu dul rekk laata loolu yónni na ci ñoom yonent ndaw loo xamante ni dafay wax ak ñoom jàjji leen waar leen degaat leen ci yoon organiser leen orienter leen ba ñu mucc ci mbugalum yàlla moom ndax yàlla ci jeexitul waxtaan wi jàll wax naa ko ma ne xatta euh, yéefar bi xatta ki weddi yàlla moom ci boppam war naa xam ni yàlla am na lu mu ko dencal ci yërmandeem ndax su nekkuloon loolu du yónni yonent waaw yonent yi mu yónni dara taxu leen a jóg lu dul rek ngir ñu jottali jaam yi yërmande yàlla waaw mel ni tamit bàkkaar comme ñun mën nañoo tàggoog moom moo tax yàlla subhanahu wa taala dimbali ñu ba jox ñu li ñuy wax istigfaar jox ñu li ñuy wax tawba jox ñu ay occasion yoo xamante ni dañ ci suñuy bàkkaar te ci photo euh, lu mel ni gis sa mbokkum jullit nga muuñ ko saafonte ak moom yonent nee ni ngeen di saafonte la yàlla de rotale seen bàkkaar yépp dem ci jullee néew gunge néew euh, déglu alquran dem ci jotaay bi ñuy fàttalikoo yàlla def ci jotaay bu ñuy jàngee alquran di ci jàngale yonent sunna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa yooyu yëpp ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen occasion yoo xamante ni yàlla moo ñu ko jox ngir ñu mën cee fóot suñuy bàkkaar waaw ak ay ñaan bokk na ci ñaan yooyu nag ñaan koo xamante ni tabarakallahu euh, ñëpp xam nañu dooleem ci fóot bàkkaar waaye léeg-léeg ñaan yi dinga dégg rekk euh, seen fóotu bàkkaar waaye ci biir fóotu bàkkaar boobu dafa am njàngale yu rëy yu nekk ci biir ñaan yooyu euh, ndax euh, lu mel ni yaaman azhar al jamil bii ñuy bëgg a waxtaane fóotukaayu bàkkaar bu mag la lu mel ni sëy fiyu fóotukaayu bàkkaar bu mag la lu mel ni salaatul fatixi fóotukaayu bàkkaar bu mag la lu mel ni musabaatul ashr fóotukaayu bàkkaar bu mag la lu mel ni salaatul fatixi fóotukaayu bàkkaar bu mag la am na benn lettre bu sidna cheikh ahmed tijaani radiallahu anhu bindoon soo demee ca biir yii ma lay wax yëpp ko ca fekk bi nga xamante ni moom lañ bëgg a waxtaane mooy yaaman azhar al jamil incha allah du ñàkk ci yeneen jotaay yi ñu war a amaat ñu waxtaanee yeneen fóotukaayu bàkkaar yooyu ginnaaw ba ñu defee waxtaan wi nga xamante ni mooy yan façon bàkkaar la doom aadama bi mën a def yàlla nañu yàlla jéggal ñun ñëpp incha allah yaaman azhar jamil nag ci tënk dañuy wax rek ne tariqa tijaan dafa am ñaari façon wird yu nekk ci biir dafa am lu ñuy wax al awraad al laazima ak al awraad al ixtiyaariya wala gayru laazima waaw ñaari wird yooyu moo ci am al awraadu laazima soo ñaanee wird ñu may la ko rek farata la ci yow ñett la mooy wird laazim bi ñuy wax suba ak ngoon ak wasifa ci bés bi ak xadaratul jumaa ñett yi mooy al awraadul azima nga xamante ni soo jëlee wérde léegi rek mu ngi sa doq danga koy jëfandikoo ba keroog ngay faatu ni sa deru yaram bi mel mel ci sa yàpp yaram wi noonu la wérde bi mel ak yow moo tax dootoo tàggook moom léegi nag am na yeneen dog yoo xamante ni ci biir tarixa bi du obligatoire waaye euh, dang ci ñaan ndigal ngir jëfandikoo ko yiñ ci gën a xam mooy lu mel ni sayfiyu xisbu sayfi wala xisbul yamani lañ koy wax wala xisbul baxri wala yaaman azhar al bi dafa bokk nag ci loowu dog yooyu nga xamante ni du obligatoire ci tarixa bi waaye nag dog yu ama am am solo la yoo xamante ni soo ko bëggee jëfandikoo dañu la ciy jox ndigal ngir nga mën koo jëfandikoo kon yaaman azharal jamil bi taxawaay boobu la am ci biir tariqa tijaniya te duma ko liire léegi wax leen fi mu jóge di nga gis Seydina Cheikh radiallahu anhu ni mu ko organisé lay taalibe bi suñu àggale ci loolu nag ñu soog a jublu nag ci euh, dégg-dégg yi ak yi ci yàlla dëxiñ ci yërmandeem ñu bëgg ko séddoog mbokk yi dañoo wax ni seydina jibril alayhi salaam moo ñëw ci sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa bis mu ne ko dama la indil kado waaw dama la indil kado waaw waaw qaala arraawi jaa bihi jibrilu alayhi salaam ila annabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa qaala ataytuka bi hadiyatin waaw waaw ne ko jibril moo ñëw ci rasulillahi ne ko tey dama laa indil kado kado nag koo sopp nga koy jox koo bëgg nga koy jox koo bëgg mu kontaan nga koy jox yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne soo leen bëggee soppante dee leen joxante kado tahaadu tahaabu moom it moom ci boppam waxoon na ne moom moom ci boppam kado la boo xamante ni ci yàlla la jóge jëm ci jaami léegi nag kado boobu dafa am manifestation yu bari bii nag ci manifestation yooyu ci la bokk moo tax Jibril utilisé le terme kado ne ko dama laa indil cadeau yonent bi ne ko wama tilkal hadiya ne ko cadeau boobu mooy lan mu ne qaala fa zakara hada duaa nee na mu daal di koy tudd daal di koy wax ñaan gu tedd gii ñuy wax yaa man azhara al jamila nee na sayiduna muhammad sallallahu alayhi ne ko ma sawaabu haza du'a lan mooy yoolu ñaan gi qaala lahu jibril jibril daal di koy tontu ne ko law ijtamaat malaikatu samawati sabai ala an yasifu ma wasafu ila yawmi alqiyamati wa kullu waxidin yasifu ma la yasifuhu alaaxaru fala yaqdiruuna عليه ومن جملة ذلك أن الله تعالى يقول أعطيه من الثواب بعدد ما خلقت في السماوات السبع وفي الجنة والعرش والكرسي وعدد القطر والبحار والحصى والرمل ومن جملتها أيضا أن الله تعالى يعطيه ثواب سبعين نبيا كلهم بلغوا الرسالة إلى غير ذلك waaw mu mel ni sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na sayyiduna jibril ne ko waaw kado bi mu indil lu mu doon kado bi mu indil lu mu doon ne ko kado bi mu indil lu mu jibril ne ko kado bi dey Euh, li ci mën a wax daal mooy juróom ñaari asamaan juróom ñaari asamaan malaayika ya fa nekk ñoom ñëpp suñ dajaloo woon ngir melal expliquer di wax wala ñuy bind ci ñaan gi di yaman azaral jamila ñoom ñëpp duñ ko mën a melal kenn ku ci nekk sax suñ ko jéemee dina wax ci yaaman azharal jamila loo xamante ni sa moroom malaayika du ko mën a wax waaw te daf ñuy fàttali xadis boobu sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ko ne ne ne mal ne asamaan maa ngi lay dégg ngay kiij kiij waaye yaa yeya kiij kiij waaw waaw kiij kiij waaw moom mel nga toog ci chaise bu la antanul nga dégg bruit boobu muy def walla nga yenu lu diis loo xamante ni ah tabarkalla nga gis ni ni ngay vaciller ni ngay dandine noonu waaw wala nga nekk ci position bu inconfortable noonu ngay nekkee mun daal asamaan yaa yay di kii kii saxaaba yi ne ko waaw lu tax nga wax ne asamaan moo yaye kii kii mu ne leen asamaan amul benn portion bu fa nekk rek amul benn benn portion bu nekk ci asamaani juróom-ñaar yi lu toll ni ab loxo waaw lu toll ni ab loxo lu toll ni un demi mètre lu toll ni un demi mètre amul benn espace bu toll noonu ci kaw asamaan jur benn ñaar ñett ñeent ba juróom-ñaari asamaan lu dul am na malaayika mu fa nekk soit moo nga taxaw wala muy rukon wala muy sujjóot wala muy taayal taayal yàlla subhanahu wa taala kon asamaan dafa fees del del del del ak ay malaayika lim boobu ken kenn xamul ñaata ñaata ci ay milliards ak wala sax ay anne lumière ci ay malaayika ñoo nekk ci kaw asamaan yàlla wax nañ ko ci alquran nee na sa armée borom bi kenn xamu ko kudul moom waaw mu ne nag malaayka yooyu ñoom ñëpp sunu wa suñ doon wax ci yaaman azhar al jamila kenn ku ci ne dina ci wax te du du tax yaaman azhar al jamila ay ngëneelam ak ak xéewalam ak la ci yàlla dafa ñu jeex xam nga ni kon yaaman azhar al jamila lii rek doyoon na sëkk alaaji muhammad njegéen radiallahu taala anhu daan nañu wax nañu sama borom malaayika yi yim yor ni mu bare bala koo xam mu ne malaayika yi yépp suñu wàccoon ci kaw suuf nee na malaaka bu ci nekk jël benn pepp suuf mu ne suuf si dina jeex te un dixième mu yi du ñoom duñu am un dixième un dixième rek ñooy jël pepp suuf yi pepp suuf yi yi nekk ci kaw suuf kon léegi neuf dixième bi ñoom duñu am te fekk suuf suuf si nekk ci kaw suuf yëpp jeex na te yow soo soo tibbee sa loxo benn tibb suuf rek ay million ngi pepp suuf ci nekk kon nga xam ni euh, li yàlla am ci ay jaam bari na keroog maa ngi koy junj ci waxtaan bi mu mujjee def ne bul yaakaar ni sa jaamu yàlla gi mën na yokk dara waaye bul yaakaar ni ñàkk jaamu gi ngay ñàkk jaamu yàlla mën naa wàññi yàlla dara ndax yàlla am na ay jaam yu doy sëkk sëkk sëkk sëkk yoo xamante ni laa yaasuna allaha ma amarahum wa yafaaluuna ma yumaruun duñu mooy yàlla ci lu leen yàlla wax ñu def ko waaye kon am nga idée ci malaayika yi seen nombre kon am nga idée ci doole yaaman asaral jamila même bu dul loolu waxuma la sax ñaar fukki malaayika yi nga xamante ni ak benn ñoo ànd ak doomu aadama yépp yépp yépp yépp yépp yépp yépp te fi mu ne nii monde bi fi may wax ak yéen ñi sept milliards yi teg na tuuti sept milliards yi imaginez sept yow ñaari malayka yi nga xam mooy ki nekk ci sa mbaggu ndeyjoor raqib ak atid ki nekk sa mbaggu ndeyjoor di bind yu baax yi ki nekk sa mbaggu càmmoñ di bind yu safaanu yi imaginez rek sept milliards multiplié par deux xoolal lool rek kooku ñaata milliards de malaayika la loolu mooy nombre bi nga xam mooy bi gën siiw waaye doomu aadama boo gis am na ñaar fukki malaayika ak benn yoo xamante ni toujours ñoo ngi en contact avec lui kon imaginez sept milliards de doomu aadama multiplier ko par vingt et un malaayika imaginez loolu nombre boobu nombre de malaayika yi son borom am te bokk tak malaayika yeneen yi nga xamante ni am nañ yeneen i mission waaw alaaj Muhammad Ndiéguène radiallahu anhu daan nañu wax nañu xataa taw bi di wàcc bu leen yaakaar ni dafay sotteeku noonu nee benn pepp ndox bu nekk ab malaayika moo koy yenn wàcc ko ci kaw suuf hmm. kon yàlla lim yor ci ay jaam kenn xamul ñu mu toll yàlla ñu yàlla dimbali te suturaal fi dunya wal axira mu ne yaa man azharal jamila ñaan la goo xamante ni soo koy jàng yàlla da lay defal yiwu li mu bind ci lim bi mu wax ci juróom-ñaari asamaan yi malaayka yi fa nekk yëpp seen lim te kenn xam ko ku dul yàlla yàlla dina la bindal yiw ku noonu ak li mu bind ci biir aljanna ak ci arash ak ci kursi yi ak ci gox yi ak ci géej gi ak ci doj ak ci suuf yi ak tamit mu ni yaa man azharal la doo koy jàng yàlla dina la defal yoonu juróom ñaar fukki yonent yoo xamante ni dañoo jottali seen mission ba yàlla gërëm leen yool ba ñuy am juróom ñaar fukki yonent yoo xamante ni la leen yàlla jox ci mission dañ ko matal sëkk yool ba ñuy am yàlla dina la ko jox te lii lenn rekk la lenn rekk la ci doole yi yaa man azharal jamila nga xamante ni li ci nekk sama borom kase kase kase moo ko moo ko moo ko xam Seydina Cheikh nag radiallahu anhu daf ko organisé nee na euh, yaa man azharal jamila ñaan la koo xamante ni lim bi ci Seydina Cheikh digle mooy ñaar fukk vingt na nag mën nga ko organiser ci bëccëg bi su la neexee nga jàngandoo vingt ci suba gi walla nga jàng vingt ci ngoon gi su la neexee nga jàng dix suba dix ngoon walla nga organiser ko ci waxtu julli yi nga xamante ni vingt la nga diviser ko par cinq prières yi mu nekk quatre donc heure boo jullee suba nga def quatre soo jullee tisbar quatre takkusaan quatre timis quatre gée quatre muy vingt donc formule yëpp dox na vingt ci suba rek wala vingt ci ngoon kese wala dix suba dix ngoon wala chaque prière nga def kaat waaw donc yaman euh, azharal jamila ngokk donc présentation bu gàtt nga xamante ni li ñu bàyyi moo ëpp li ñu waxul ñu jàng ko rapidement soog a jublu ci jéem feeñal yi nga xamante ni Euh, son borom làq na ko ci biir yàlla ñu yàlla suturaal fi dunia wal axira ñaan gi mooy allahumma yaa man azhara aljamila yaa man azhara aljamila wa satara alqabixa walam yuwaaxiz biljarira walam yahtiki sitra ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات wa yaa mubtadi'an binni'ami qabla istixqaaqiha yaa rabbi wa yaa sayyidi wa yaa mawlaaya wa yaa gaayata ragbati as'aluka allaa tushawwiha xilqati bi balaa'i dunya wala bi azaabi nnaar kooku mooy ñaan gi nga xamante ni ñaan gu ama ama am solo la te guddul lu yomb a jàng la te compliqué wul daanaka doo ko xoolee tuuti rek yàlla mën na la ci defal sutura nga mokkal ko di ko jëfandikoo. muy euh, ñaan gu doy waar dama ne liñ ci junj rek jëlee ko ci làmmiñu Cheikh na Ahmed Tijani radiyallahu taala anhu doyoon na sëkk sëkk sëkk sëkk sëkk ci kuy euh, wër wala ngay seet doolay ñaan gi waaye ñoom seen mbir junj rek la la ca des nag euh, jamono moo koy moo koy leeral waaw jamono moo koy leeral ba ñëpp xam ni ndekete ñoom li ñu junj euh, Euh, la ca laxasu yépp sax du feeñee furul yowmal xiyaama rawatina na Cheikh nga xamante ni toujours dafay xiir taalibe bi pour muy jaamu yàlla rek di sellal di ci sàkku rek ngërmande yàlla moo tax yu bari duñ ci dugg ci ay détails waaye nag léeg-léeg nag di ko feeñal ba ñu xam ni ñoom lu ñu junj rek dëgg la lu ñu wax dëgg la tamit yaakaar naa dina ci am solo yàlla na yàlla feer ñu leen ñoom ñëpp barke alquran barke salaatul fatih mu mel ni ñaam yaamal azhar jamil ñaan gi nii soo ko xoolee nii da gis ni li tax ñaan gi bari doole lool lool lool lool lool daanaka soo ko gëstoo xool ko nii da gis ni daanaka lu mat ñaar fukki tur yàlla ak juróom moo ngi ci ndax am na ci yoo xamante ni ñëw na ñaari yoon euh, lu mel ni tur yàlla bi mel ni sattaaru ñëw na ci ñaari yoon tur yàlla bii di azimu moom it ñëw na ci ñaari yoon soo ko xoolee tamit am nga ñaan ko am ñaar fukki tur yàlla ak juróom kooku day am doole sattaaru ñëw na ci ñaar yoon azimu tamit ñëw na ci ñaari yoon waaw waaye soo xoolee tamit euh, yaa man azhar al gis tamit ne am na ci tur yàlla yoo xamante ni dañ ko ciy junju donc tur wi dafay làqatu ci biir woote biñ ci woo yàlla ñaan giñ ñaan yàlla fekk tur tur yàlla moo ca làqatu kooku tamit dafay wane doole ñaan gi nga xamante ni dañ ci tënk ay tur yàlla yu bare bare bare bare tump ci woote façon woote bu ñu woo yàlla subhanahu wa taala soo xoolee tur yooyu da gis ni tur tur wii di az-zahiru wala walu wala axiru wa zahir wal tur yooyu yëpp moom feeñ na ci sax ci lu wér zahiru moo ci njëkk a feeñ yaa man azharal jamila jamilu feeñ na ca yonent moo wax ne inna allaha jamilun wa yuhibbul jamal donc jamilu fekk na feeñ na ca sattaaru feeñ na ca wa sataral qabiha waaw donc azimu feeñ na ca yaa azim al afwi waaw dayyaanu feeñ na ca yaa xasana tajawuzi yaa waasi al maxfirati waasiu feeñ na ca yaa waasi al maxfirati xafaaru feeñ na ca waaw yaa baasital yedeeni bir rahmati rahmaanu feeñ na ca yaa saamia kulli najwa samiu feeñ na fa yaa muntaha kulli shakwa waaw yaa saamia kulli najwa samiu feeñ na fa ak xabiiru yaa muntaha kulli shakwa waarisu feeñ na fa yaa karima safxi karimu feeñ na fa yaa azimal mën ni azimu ñëwaat na feeñaat na fa yaa azimal mën ni tamit muti muti kiy joxe al wahaabu wahaabu daf cay feeñ muti wahaabu hmm? yaa muqiil al azaraati yaa mubtadi am bi niami awalu daf saa feeñaat tur yàlla boobu lawalu qabla istixqaaqiha qadimun daf cay feeñ tur yàlla boobu yaa rabbi rabb daf cay feeñ yaa sayidi sayid daf cay feeñ wa yaa mawlaaya yaa waliyu daf cay feeñ wa yaa gaayata ragbati assamadu daf cay feeñ ah, asaluka alla tushawwiha xilqati bi balaa'i dunia wala bi azabi nnar arrahmanu rahim daf cay feeñ ah, al axiru daf cay feeñ waaw soo boole lépp nag al baatinu daf cay laxasu moom it ci biir daanaka soo ko xoolee lu mat ñaar fukki tur yàlla ak juróom wala lu ko ëpp moo ngi feeñ ci ñaan gii di yaaman asaral jamila loolu dafa tax ñaan gi bari doole lool nga xamante ni tawxid kese la tur yàlla yi ci nekk rek suñ ko firi woon rek jàng yi jeex na ndax euh, liñ ci dëxëñ liñ ci nëbb liñ ci feeñal ah, yàlla rek ko xam hmm. kon ñaan ngaa ngoog wax nañ leen ne leen yaa man azhar al jamila dafa bokk ci dogi tariqa tijaan yi nga xamante ni du obligatoire waaye dog la yoo xamante ni euh, dafa am solo dañ ci ñaan ndigal ngir jëfandikoo ko wax nan leen tamit fi mu jóge nga xamante ni ci rasulillahi sallallahu alayhi wa la jóge jibril seydina jibril alayhi salaam moo ko ko indil eh, jox ko ko ne ko hadiya bu jóge ci yàlla subhanahu wa taala wax nañ leen li ci nekk ci biir diggante relation bi am ci yaamal azal jamil ak malaayika yi seen nombre nga xamante ni kenn xamu ko ku dul yàlla wax nañ leen tamit ne leen yaamal azal jamil la bokk na li tax mu am doole mooy dafa am ay tur yàlla yu laxasu ci biir commencé ci zahiru baatinu jamilu sattaaru azimu afuwu dayyaanu waasiu gafaaru rahmaanu samiicu xabiiru waarisu kariimu azimu mucti lawwalu mu qadiimu rabbu sayidu waliyu samadu rahmaanu rahiimu laaxiru yii yëpp ay tur la yoo xamante ni ñoo ngi ci biir yaaman azhar al jamila yii dañ ne fang ñu gis ko yi ci des dañoo laxasu ci biir ñaan yi kon ñaan gu barkeel la ñaan gu yàlla may doole la bon soo xoolee ñaan gi fi mu tàmbalee dane yaa man azharal jamila kon kii ñaan ñaan gi dañ ko may occasion bu mu waxeek yàlla comme occasion bi mu am chaque jour dix-sept fois muy wax yàlla ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fii tamit dañ ko may occasion mu wax yàlla yaa man azharal jamila donc day adressé wu directement ak yàlla day wax ak yàlla directement ñaan la goo xamante ni amul fenn fu mu jàdd parce que am na ñaan yoo xamante ni da ngay wax ak yàlla mais ci troisième personne du singulier nga ngay wax ak moom waaw da koy màggal fee di wax ak moom fee waaye fii nag da am li ñuy wax mu muxaataba wala lu ñuy wax munaajaat da ngay am entretien intime yaak yàlla directement ngay wax moom mu mel ni euh, da ngay moom te ki ngay waxal seet nga turam yu gën a rafet walillahi lasmaul xusne fad'uuhu biha waaw yàlla daal doo koy woo ko ci turam yu rafet yi waaye nag soo koy tudd nag tuddal turam wi tuddal turam wi wazkurullaha allah mooy turam wi waaye nag soo koy woo soo koy ñaan soo koy woo eh, soo koy soo koy woo nag woo ko soo koy ñaan ñaan ko ci turam yu rafet yi nga xamante ni waxtaane woon nañ ko ba noppi ñetti junni tur la ci tënk ci tënk junni bi malaayika yi ñoo ko xam junni bi yonent yi ñoo ko xam ñetti téeméeri moom ci tawraat ñetti téeméer yi mooy 300 yi mu ngi ci injil 300 yi mu ngi ci zabour 99 yi nekk ci biir alquran mu jàngale ko euh, ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu des benn tur boo xamante ni nag moom la ñëpp moom la gaa yi di wër moom la ñëpp di wër mooy moom la ñu ismullahi al azam al kabir al akbar al azim al azam waaw waaye nag euh, alhamdulilahi rabbil alamin euh, ñun moom daanaka coono mën na cee bari bañ a bari ndax cheikh na ahmad tijani radiallahu taala anhu nee na ismullahi alazam boobu ñuy wër jël naa wérd wi def ko muy ndox jël ismullahi alazam def ko muy suukar mu jël suukar si tëmbal ko ci biir wérd wi mu see ci sooy wérd wérd wi mooy wérd wasifa xadra yaa ngi zikkar ismullahi alazam kon alhamdulilahi rabbil alamin loolu rek war naa tax ñun mënuñoo fay sidna Cheikh Ahmad Tijaani radiallahu taala anhu donc ñaan gi kon fa mu tàmbalee mooy di woo yàlla woo bu amul benn intermédiaire woo boo xamante ni euh, seet nga fi mu gën a juboo nga woo ko fa nga ne ko yaa man azharal jamila ay waay maa ngi lay woo yow mi nga xamante ni yaa feeñal yaa feeñal est-ce que yaa feeñal aljamila lu rafet waaw kooku mooy pir mu njëkk mi yow mi nga xamante ni maa ngi lay woo maa ngi lay woo maa ngi fëgg sa bunt yow mi nga xamante ni yaa feeñal li rafet waaw waaw mi feeñal li rafet kon foofu da nga fay déggee am na ñaari mbir yu am feeñ am na rafet am na feeñ nag mooy lan feeñ mooy lan waaw yow mi feeñal waaw kon li feeñ dafa am koo ko feeñal te ki mën a feeñal mooy yàlla moom dong moo mën a feeñal ndax su dëgg-dëgg feeñ mooy bind créature création mooy création al xalq te àdduna ba mu amee ba tey wax naa ni lépp dégg ngeen ko fi te réclamer nañ lépp proclamer nañ lépp waaye nag anal xaaliqu moom kenn déggu ko Firawna saay saay ba tax dem na ba wax ne ana rabbukumul a'la maay seen borom waaye waxul ana xaaliqukum waxul maa leen bind de àdduna saay saay si despote yi tyran yi dictateur yi tooñkat yu mag yi ñu xam yépp dégguñ ci kenn ku réclamer ne moo bind colonisateur yi ñépp kenn bind moom bàyyi nañ ko yàlla kon ki bind mooy allah waaw moo bind asamaan bind suuf waaw gis nga yaa man azhara al bii yaa man azhara al xam ni moo njëkk a feeñ ci ñaan gi rek day feeñal binduk asamaan bind ak binduk suuf ak li nekk ci diggante asamaan ak li nekk ci diggante suuf ak asamaan allahu nuuru samaawaati wal ardi allahu nuuru samaawaati wal ardi mathalu nuurihi ka mishkaatin fiiha misbaax almisbaaxu fi zujaaja alzujaajatu ka annaha kawkabun durriyun yuuqadu min shajaratin mubaarakatin zaytuunatin laa sharqiyyatin wala garbiya yakaadu zaytuhaa yudii'u walaw lam tamsashu naar nuurun ala nuurin yahdi llaahu li nuurihi man yashaa wa yadribu llaahu l-amthaala linnaas wallaahu bi kulli shay'in aliim kon asamaan ak suuf bii ñuy wax ñun ki ko feeñal ki ko créé ki ko leeral ki ko nekkal mooy Allah moom ngay woo fii ne ko yaa man azharal jamila yow mi nga xamante ni yaa feeñal asamaan yaa feeñal suuf yaa feeñal li nekk ci diggante asamaan juróom-ñaari ak suufi juróom-ñaari ci géej gi ci jéeri ji ci nit ñi ci nekk ak jinne yi ak mm, eh, eh, njanaaw yi ak animaux domestiques yi animaux sauvages yi garab yi ak fleur bi faune bi lépp rek monde bu ci am rek monde bu ci am rek yow yaa ko créé yaa ko feeñal monde yi ñu xam ak yi ñu xamul yëpp yaa ko créé bërki dem rek la waa NASA wax ne gis nañ ni am na presque lu ma junni planète ak juróom ñetti téeméer yeneen ñun découvrir te xamuñ ca dara dara dara dara kon loolu ay mbiir la yoo xamante euh, dafa bokk ci yaa man azharal jamil bii c'est-à-dire que dafa bokk ci yàlla heure bu ko soobee rek mu feeñal ko heure bu ko soobee mu feeñal ko ci yërmandeem waaye nag feeñ li yàlla feeñal wala li yàlla créé li mu manifesté yërmandeem bi ci gën am doole gën cee foor gën cee rafet gën cee baax gën ci yiw mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam hmm. sallallahu alayhi wa sallam waaw moo tax aljamila bi day firi lu baax day firi lu rafet day firi lu yiw day firi lépp loo gis loo xamante ni doo ko xoole rek xam ni lii day wane taaru yàlla subhanahu wa taala di ci mën a taxaw contempler euh, euh, euh, majesté yàlla ak maqaamam ak dooleem ak darajaam waaye nag dëgg-dëgg taar mooy sallallahu alayhi wa sallam waaw ndax yaa man asar al jamila ñaan gu gu doy waar la li laxasu ci biir ci baatin ak ay junju isharaat rabbaaniya yi ci nekk yàlla rek ak xam waaw donc duñ ko toppee euh, mën nañoo fanaan ci yaa man azharal jamila parce que al jamil wala al jamal kooku jusqu'à présent philosophie dañ ciy wax ne beauté mooy lan beauté mooy lan esthétique mooy lan waaw ndax euh, li tax mu mu jaaxal leen jommal ñëpp te fekk ñoom ñëpp yonent bi la ñuy wër sallallahu alayhi wa sallam mooy li li boo fii mën naa ñaaw fee li ñaaw fii mën na boo fee moom la ñuy wax euh, vérité au-delà de Pyrénées mensonge en deçà c'est-à-dire que tey jii am nga nooy def fii ci euh, France soo ko defee Asie ñàkk teggin am nooy def Sénégal soo ko defee France fii dar naan kii siwli siwul am na lu lu valable fii te valable fee am na lu valable fee te valable fii am na ñii dañuy bëgg toog ci kaw ñi bëgg toog ci suuf fii am na ñoo xamante ni mën nga dugal say dàll euh, ba ci biir mm, euh, chambre à coucher bi am na ñoo xamante ni ca buntu kër ga ngay sumi sa daal donc beauté ak euh, discipline ak taar ak lu rafet ak lu baax c'est notion yu yu relative la waaw donc la beauté Euh, absolue euh, beauté bi nga xamante ni kenn du ci euh, werante kenn du ci laam-laame amul benn sikki sàkk muy sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ak lépp lu tax ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy alquranam njeeg kaabaam njeeg saxaabaam yeeg njabootam bu tedd geeg sallallahu alayhi wa xeetam bu tedd weeg mangook madinaam geeg waaw ah, waaw kay mu ngoog lépp lu tax ci moom rek loolu muy dëgg dëgg dëgg al al jamal al jamil sudul loolu nag la beauté relative le le beau relatif nag kooku ku ci nekk mën nga ci am sa position mën nga ci am sa xalaat ak sa gis-gis moo tax yaa mën a azal jamil la lu doy waar la suñ ko toppee yaakaar naa ni euh, dina dinañ ci guddi dinañ ci guddee lool mu mel ni kon yaa man azhara al jamila yow mi nga xamante ni yaa feeñal euh, yaa feeñal li rafet yaa feeñal lu rafet yaa taar yaa feeñal ki rafet yaa feeñal ñi rafet yaa rafet yaa feeñal kii kii dëgg dëgg dëgg rafet yaa feeñal lépp lu baax yaa feeñal ñépp ñu baax yaa yëkkati képp ku baax yaa yaa waaju baax ji wa rafaxna laka zikraka waaw ginnaaw ba nga feeñalee yëkkati ci Seydina Idris wa rafaxnaahu makaanan aliyan yëkkatiwaat Seydina Isa bal rafaahu llahu ilayhi waaye nag nga defal yonent bi ne ko wa rafaanaa ñun yàlla ñoo la yëkkati ba ne fang nga tiim ñépp te kenn mënutulaa tiim mooy yaa man azharal jamila waaw yàlla nañu yàlla ci ñuy Euh, gis lu rafet gis ku rafet tey nangu gis ku rafet kiiraay yi nekk sunu xol bi yépp ak sunu bët yàlla na ko yàlla teggi ba ñu mën a jàkkaarloog taar boobu nga xamante ne ku ko gis dootoo mer dara dootu yëngal ci àdduna waaw yàlla na ko yàlla defal. Mhm. yàlla nañ ko yàlla defal jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ni mooy alfatih lima ughliq ma ngoog kon yaa man azharal jamila ngoog ñu dem ci wa satara al qabih wa satara al qabih wa satara maa ngi lay woo yow mi nga xamante ni yaa man satara al qabih yow mi nga xamante ni yaa nëbb li ñaaw wa satara al wax naa la ci tur yàlla bi feeñ mooy yaa man kon tur yàlla bi ñuy wax zahir yàlla mi nga xamante ni moo feeñ moo feeñ waaye fii azhara la wax kon dafa feeñ ba noppi moom yàlla ba noppi feeñal dafa feeñ moom ba noppi daal di feeñal waaye ñi ko neex ñooy gis ak feeñam waaw ci ay turam ak i meloom ak ay jëfam tura mi meloo mi jëfa mi tura mi nga xamante ni yaa suturaal kon ci fu ci ci zahir feeñee ci saasi tur yàlla bi ñëw mooy albaatinu mooy wa satara al qabiha mooy sattaar waaw yàlla mi nga xamante ni moo nëbb moo couvrir alqabiix lu ñaaw lu ñaaw tamit notion la bu relative comme ni ma ko waxee sànq ci ci la beauté relative le beau relatif lu ñaaw tamit noonu la mel am na lu ñaaw fii rafet fële am na lu bon fii baax fële am na lu valable fii te valable fee loolu soo ñëwee ci réew yi ci ngay comprendre loolu parce que am na looy garaawal mu nekk lu ñàng lu garaaw ci sa xel ak sa xalaat ak sa culture te du dara ci ñoom yow ni mu nekkee exception ci yow noonu la ñoom la noonu la nekkee seen règle waa yow mais fii yaa ngi woo yàlla mi nga xamante ni moom mi xam lu rafet xam li ñaaw moom yàlla subhanahu wa ndax mu xam lépp moom moo la moo nëbb li ñaaw moo ko moo ko couvrir moo ko couvrir kon turam woowu di baatin feeñ na ci deuxième partie bi wa sataral qabiha al baatinu yàlla mi nga xamante ni mu ne fàng tamit noonu la nëbboo ni mu nëbboo noonu la feeñee waaye feeñam gi yaa man azhara jamila moo ñu dimbali ne ni yàlla nekkee zahir tamit dafa dafa nëbb dafa feeñ ba noppi feeñal donc feeñ gi feeñ ñépp ci bokk yam waaye feeñal gi feeñal mooy tax ñii di ko gis ñeneen duñ ko gis <laughs> c'est ça wa sataral xabiix bi tamit euh, mooy euh, suturaam moom yàlla moom la alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu taala anhu daan wax ne moom la daan yàlla toujours yàlla nañu yàlla làmb malaanam mi nga xamante ne kum ka làmb doo torox àdduna doo torox àllaaxira ñaan gu doy waar nga ko ndax tey jii sutura bi njëkk te gën a jege tur yàlla bii di baatin mooy albatnu mooy biir biir le biir est waaw am li nekk ci biir kenn xamul lu doon waaw ay mètres yi mètres yi ñoo ci nekk ay cër yu tappaloo yu yu yu yu jaxasoo te kenn ku ci nekk di dox sa rek li la li la war rek te nga nekk waaw waaye nag su bënnee rek musiba am moom li ko war rek mooy làqatu waaw tey jii ki lekk ginaar ak ki lekk mbaxal suñ ñëwee toog seen biir kenn xamul la ca nekk kooku sutura yàlla la mhm. wa sataral qabiha biir tamit palaasu sutura yàlla la palaasu sutura yàlla la ndax am na lu nekk ci biir nga koy demee ci jàkka ji di ko demee ci audience di ko demee ci bërëb yi gën a mag ci àdduna bërëb yi nga gën a fonk ci àdduna mais suy génn ci sa biir bi dangay seet ci bërëb yi gën a làqatu gën a am sutura nga dem nga fonk koy génnee kon biir bii tur yàlla bii di sattaaru tur yàlla bi di baatinu moom la yàlla nëbbee moom la yàlla suturaalee moom la la yàlla suturaalee ba sa biir bi nga mën cee téye loo xamante ni su demee ba war génn dangay dem làqatu suñ ko toppee fii la ñuy fanaan waaw butit du génn sëñ bi butit du génn moo tax wàllu baatin tamit baatin lu nëbbu la waaw baatin bu nëbbu la jarul dem ci télé jarul dem ci ay rajo euh, jarul jarul jarul benn coow bi butit du génn ci biti sëñ bi butit du génne rek borom borom dee mhm. beneen suturu yàlla bi mooy li ñuy wax alqalbu xol xol xol ci secret yàlla yi gën a yéeme ci la bokk xol parce que tey jii <laughs> mën nga cee def lu nekk te euh, ka nga nekkal wala ña nga nekkal duñ ko xam les plus grandes trahisons ñi koy def mooy ñi la gën a jege te fañ denc secret boobu wala poids empoisonnement bi ñu la bëgg a def wala guet-apens bi ñu la bëgg a def wala agression bi ñu la bëgg def mais ñu seen biir xol la foofu lañ ko denc Mhm. xol dafa garaaw de waaw secret yàlla bu rëy rëy rëy la ndax ci biir xol tamit dafa am lu ñuy wax asir mooy secret très wu xol waaw xol ci boppam dafa am beneen dencukaayam ci biir xol bu ñuy wax asir waaw ak moom it sir ci boppam am na beneen dencukaay bu gën a xóot ci biir bu ñuy wax al moo tax mu ne yaalamu sirra wa axfa ci alquran waaw xam na xol moom yàlla xam na dencukaayu xol muy asir waaye xam na dencukaayu sir muy secret ci boppam fa fa secret di denc mooy al axfa yàlla subhanahu wa taala xam na ko am na tamit beneen sutura yàlla bu ñuy wax al aql xel xel xel tamit ci manifestation sutura yàlla ci la bokk ndax am na lu bari ci àdduna su nekkuloon xel rek àdduna tukki kon ki nga xamante ni moo suturaal doomu aadama ba lu ñaaw ci moom du feeñ mooy yàlla subhanahu wa taala moom nga woo euh, sutura yàlla euh, soo ko bëggee xool dangay ngay xool yére ki nga gën a fonk ci àdduna mu nga gën a euh, di xool nii yaakaar ni jàppee leen ay star wala ay kii imagine tey ji ñu ñu génnoon te solo ñu yëre ne dungu daan naan dafa dof gis nga euh, rôle boobu yëre di di di ci doomu aadama bu war a taxaw ci kanamu ay njabootam wala ay taalibeem wala ay administrem wala euh, entreprise am yàllaa xam daal yére boobu euh, euh, rôle di jouer ci humaniser ko ci protéger ko ci sàmm ko ci jox ko cër ci jox ko benn valeur bi sutura yàlla tamit noonu la mel su sutura yàlla ñëwul woon ci ñun ñun suñu lépp day mujj rek daal di tabarakallahu daal nekk alxabiix waaye ki ko protéger sàmm ko suturaal ko suturaal ñu ñun ñëpp ba suñu lépp rafet mooy yàlla subhanahu wa taala ndeysaan yàlla nañu yàlla suturaal fi dunia wal axira bokk na tamit ci euh, sew-sew yi nekk ci wa sataral qabix bi tamit euh, biir biñ doon junju nga xamante ni doomu aadama bi tamit falay jaar falay jaar ba génn ñëw ci àdduna benn bis waxoon naa ko ci benn waxtaan ma ne am na benn xalaatkat bu mag bu doon wax ne les seules vacances de l'homme sur terre sont sont les neuf mois passés dans le ventre de sa mère les seules vacances de l'homme sur terre sont les neuf mois passés dans les vacances dans les ventre de sa mère nga xamante ni kooku tamit junj bu nga fa. waaw nga xamante ni foofu tamit yàlla euh, suturaam moo fay daw ngay lekk foofu di naan foofu mu wutal la cordon ombilical wutal la placenta wutal la liquide amniotique wutal la euh, environnement bu neex boo xamante ni euh, da ngay nekk sa nguur li muy xat-xat-xat yàlla noyalal la ko yaatalal la ko ba bisu génn du jotee sax da jooy da bañ ne ne nguur gi nga nekk amul dara lu ko war a jaral ci àdduna waaw ma ngokk ma ngokk waaw ma kon alxabix wa satar alxabix waaw ma ngokk yàlla ñu yàlla suturaal daal yàlla ñu yàlla suturaal waaw bi daal àdduna ku yebbu daal nay rafetal te ñu jéggalante tey baalante rek tey suturaalante rek waaw ndax ah yàlla suñu weeroon ñun ñëpp àdduna tukki nit ku ci nekk am nga sa li ma wax sànq am nga sa xel bu nekkoon li nekk sa biir xel yëpp yàlla exposé na ko ci kanamu nit ñi àdduna du tukki waaw li nekk bi du ko yàlla exposé woon ci kanamu nit ñi àdduna du tukki waaw li nekk sa biir xol bi léeg-léeg ci safaan ci yéene yu bon ci xalaat yu bon ci ay préparation ci ay trahison ci ay euh, arnaque ak ay escroquerie ak ay ay dëngte ak ay xalaat yu ñaaw wala la sax xalaat yu neex te dëng yu jubadi yooyu yëpp su ko yàlla defoon écran ci àdduna bi am na ñoo xamante ni seen àdduna yàqu waa yi nga denc nag sa biir biiru xool nag ya nga denc nag fi gën a nga xamante ni say ami intime sax say confident yi gën mag sax doo leen ko wax kooku yow kase yaa ko yor yow rek yaa koy xam waaye imaginer loolu yàlla feeñaloon ko hmm? moo tax ñun yàlla suturaal nañu nañu nañu suturaalante ci suñu biir moo tax yonente ne sallallahu alayhi wa sallam xadis bu gudd mu wax ne képp ku suturaal jullit fii ci kaw suuf yàlla dina la suturaal yawmal xiyaama wa sataral qabiixa am na beneen xadis tamit bu yonente wax xadis bu bu daw yaram bu dal bu baax ci ci ci ci ci euh, bàkkaarkat yu mel ni ñun nga xamante ni soo rëccee ci lenn li rek xamal ni yàlla mën na la suturaal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xamante ni def nga bàkkaar bu ñaaw yàlla suturaal la fii ci àdduna c'est-à-dire que am nga léeg-léeg ngay dégg ku ñuy critiquer di ko coow fekk dafa feeñ la rek am na ñeneen ñuñ critiquer wu te def nañ lu ëpp ñu ëpp lu ñu ku ñuy wili pande ci presse bi di ko coow di ko wax ñu koy waxtaan ci mbedd mi di ko xutba ci àjjuma yi fekk billaahi moom moomu di wax sax wala journaliste bay coow wala imam bay xutba def na loo xamante ni su ko yàlla feeñaloon comme ni kii feeñee rek moom ci boppam mu torox waaye dangaa feeñ rek waaw dangaa feeñ rek waaw ma nga ko nag nee na sallallahu alayhi wa képp ku yàlla suturaal ci àdduna nga def bàkkaar def njombe lu rëy yàlla sutural la fii ci àdduna nee na yowmal qiyaama sutura bi yàlla defoon ci àdduna da koy continuer du du wuññi sa sutura yowmal qiyaama yow ma yow ma tubla sarairu boobu ki nga xamante ni yàlla def def nga ñaawteef te kenn yëgu ko yowmal qiyaama yàlla diral la ci sutural moo tax même bu dee da ngay def lu bon boole ko kersa loo mën ci làqatu loo mën ci nëbbatu yàlla inna allaha la yuhibbul jahra bi suu waaye ñàkk teggin euh, lu la neex wax lu la neex def def ay bàkkaar yoo xamante ni kenn mënu ko expliquer bokk na ci waxtaan yi silsilay waxtaan yi am na beneen waxtaan boo xamante ni maa ngi ko tuddee l'évolution du péché incha allah mooy waxtaan wi ci war a topp ginnaaw bi ma defee les formes de péché mooy bàkkaar nan la évoluer avec les nouvelles technologies de de l'information de la communication avec WhatsApp avec Viber avec. Euh, euh, les enregistrements audio, avec le téléphone portable, avec Internet, euh, avec la presse euh, écrite, la presse en ligne, Bakar nan la évoluer Bakaaru démb Bakaaru tey Bakaaru suba incha allah waxtaanu boppam la du ma ci duggee yaa man a zaral jamil bii du jeex kon euh, ku yàlla suturaal fii ci àdduna incha allah dina la suturaal yomal xiyaam kooku mooy sirru wa sataral qabiha ah ma ngoog dina ko leeralaat léegi ci biir ñaan gi ci boppam waaw bi ci topp mooy ba nga waxee yaa man azharal jamila yow mi nga xamante ni yaa feeñal li rafet euh, ba noppi nëbb li ñaaw maa ngi lay woo yow mi nga xamante ni walam yu aaxis bil jarirati yow mi nga xamante ni doo doo doo doo doo doo jàppanteeg nit ki ci ay défoom ak ay bàkkaaram ak ay ndëngteem ak ay jubadeem lii lu wax ju ama ama ama am solo la c'est-à-dire que alaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu anhu dañu daan wax nañu nit ki sooy jëflanteeg moom jàppee ko yow ni nga mel bu dee ku baax nga waaye bu ko jàppee moom ni mu mel waaw c'est-à-dire que euh, léeg-léeg relation du continuer rek sax rek am na kuy muñ di am lu muy bàyyi di am lu muy bàyyi xel loolu ishaar rek la junj la waaye kii def loolu dëgg dëgg dëgg mooy yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla wax naa leen ko léegi suñu doon toppee di ñu di ñu di ñu di ñu ak ñun ci suñuy jëf yu bon ak suñuy jëf yu ñaaw suñuy bakkaar suñuy dëng suñuy suñuy suñuy xalaat yu bon àdduna tukki ndax xam na lépp li ngay bëgg a wax ak li ngay waaj wax ak la nga waxoon ak lépp xam na ko kooku su la bëggee jàpp jàpp la léegi waaye déedéet moom li limuy limuy muy li jàppee moom lan la ñuy jàppee lan la jàppante ak ñun yàlla daf ñoo dafa jàppante ak ñun ci njëggal ak mbaal ak effacé bàkkaar ak wax malaayika mi ci mbay mbagg mi nday joor mi ne ko lu sama jaam bi def ci lu baax bind ko gaawal bind ko di wax malaaka mi ci nekk ci mbaggum gauche mi lu sama euh, euh, jaam bi def ci lu bon bu bul bind xaaral ba mu jéggulu ma su ma jégguloo bu ko bind bu dee da ngay bind tamit bindal crayon crayon am na gomme su ne la rek gome na ko waaw yow malaayka mi nag bindee ko del bindee ak bikk nga xamante ni kenn mënu koo gome day wéy rek ba faw te te heure bu defee benn multiplier ko par dix waaw kooku mooy walam yu aaxis bil jarirati yow mi nga xamante ni doo jàppee sa benn jaam ndax dafa dëng wala dafa jubadi waaye yaa ngi am benn benn bunt mooy buntu tuub buntu jéggalu bàkkaar yaa ngi sax di ko dencal say jaam yal nañu yàlla jéggal fi diine wa dunya wal li ci topp kooku suñ ko toppee fii la fanaan moom it li ci topp tamit mooy walam yaxtiki sitra loolu wala mu yëkkati ki sitra dafa am lu ma doon junj sànq ci bi may euh, wax ma ne lii secret wu wa sataral mooy yàlla dafa nëbb dafa dafa dafa suturaal doomu aadama ci xolam suturaal ko ci li ñuy wax xabru bàmmeel nga xamante ni euh, duñ ko fa defee moom it moom ca biir la mu nekkee yàllaa ko xam kenn xamu ko bokk na ci lim ko suturaale tamit xol xol bi xol bi tamit man leen dafa am xol bi waaye xol bi dafa am sirr mooy secret mooy xol bi ci boppam fa gën a xóot ci xol bi waaye sirr boobu dafa am fu gën a xóot mooy al axfa ci gën a xóot ci biir sirr sirru bii nag soo xoolee xoolal bu baax li muy bëgg a wax walam ki sitra walam yahtiki sitra walam yahtiki sitra yow mooy euh, ki nga xamante ni du wuññi du wuññi du xotti du muri du salteel mukk mukk mukk mukk mukk du wuññi mukk du xotti mukk sutura jaam allah allah allah allah allah allah du wuññi du xotti du muri mukk mukk maanaam sutura moom alaaj Muhammad Njuuñ kum ko muur du ko muri malaan moomu du ko xotti malaan moomu la ci biir du ko feeñal mukk lam ci nëbb muy sutura bi mu suturaal jaamam bi da koy nëbb ba yomal xiyaama yomal xiyaama tamit mu nëbb ko ba biir aljanna te aljanna amul gàcce waa xoolal wala ngeen tikki sitra sitra xool ko as sitra alif laam siin ta ak raa xoolal secret bii nekk fii xoolal sec xoolal secret bi alif <laughs> laam siin ta ak raa xoolal doo jëlee taa bi ci digg bi nga dind ko dind ko ci moo bi nga xool as sitra soo dindee taa bi lu cay des as sirra kon yow secret bi nga nëbb secret bi nga nëbb nga xamante ni foo toll moo sa biir bopp bi foo toll moo sa biir xel mi nga xamante ni wóor na wóoral yàlla ni du ko yàlla feeñaloon kenn dootu la jox loxo ki tax secret boobu wuññeekuwul mooy yàlla subhanahu wa taala walam yëhtiki sitra kon fii li muy junj mooy walam yëhtiki sirra du feeñal mukk du wuññi mukk du dévoiler mukk du xotti mukk ak sirra secret ba nga nëbb kenn koo gis am na ay secret yu nëbb yoo xamante ni buggul kenn xam ko déedéet ci àdduna nag ak ci àllaaxira fi dunia wal yàlla ñu yàlla suturaal moo tax nga ne ko maa ngi lay woo yow mi nga xamante ni doo jàppee nit ñi ak seeni bàkkaar waaye da leen di jàppee rek ak sa yërmande li baax ci yow rek lay jóge ñun moom safaan rek mooy jóge ci ñun yaa rab nga ne ko wala mu maa ngi lay woo yow mi nga xamante ni doo wuññi sutura mukk ndeysaan doo tas yaakaar mukk yaa azimal afwi moo ca topp yow mi nga xamante ni sa njëggal dafa màgg sa njëggal dafa màgg waaw waaw wala yauduhu xifduhuma wa huwa al aliyu al azim waaw waaw aada allahu lahum maxfiratan wa ajran aziman waaw waaw waaw ndeysaan waaw yaa azim al afwi yaa yaa yaa màgg ak njëggal yàlla moo màgg ak njëggal yàlla màgg ak njëggal waaw moo màgg ni muy baalee moom yàlla te bàkkaar yi gën a des yi gën a tuuti dala koy jëggal nga xamante ni mu njortoo woon sax na yow lii bàkkaar la te moom mu xam ko muy ay bàkkaar yu sew moom dala koy jëggal waaw te xoolal yàlla ni muy ni muy jéggale yàlla su la jéggalee day jël say bàkkaar soppi ko def ko muy ay tuyaaba waaw <laughs> day jël say bàkkaar def ko muy ay tuyaaba waaw moom la imaam Buseyri doon junjufee naan soo watul ëllëg defkatu bàkkaar yi ñooy ëpp doole sax borom tuyaaba yi ndax borom tuyaaba ay tuyaabaam dañ ko multiplier rek mu dem waaye borom bàkkaar su defee par exemple un million de bàkkaar booleeg un million de tuyaaba un million de tuyaaba dañ koy multiplier par nombre ba yàlla bëgg waaye un million de bàkkaar yam defoon dañ koy defaat mu nekk un million de tuyaaba yubaddilu yubaddilullaahu sayyi'aatihim xasanaat allah allah allah allah tout ce négatif yàlla da koy def mu nekk une énergie positive bàkkaar yi tooñ ya yépp soo xësee ba tuubal yàlla yàlla nangu la sa tuub day jël say bàkkaar daal di lay daal di koy def ay tuyaaba al islaamu yajubbu ma qablahu moom la sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon wax waaw loolu loolu moom la ñuy wax ci droit prescription waaw te léeg-léeg sax day ànd ak euh, dédommagement waaw man ko yaa azim al afi yàlla yàlla jéggal yow yaa rafet nu ñuy jéggalee moo tax euh, euh, guddig laylatul qadr sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayidna sayidatuna aïcha moo ko laaj ne ko lan la ñu war a wax mu ne ko deel wax allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni waaw allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni waaw azim al afwi hmm. ndeysaan waaw nga ne ko yaa xasanat tajawuzi yaa xasanat tajawuzi waaw yow mi nga xamante ni yaa rafet ak fayantoo yaa rafet fayantoo waaw loolu loolu yomb naa dégg soo defee benn mu fay la fukk nga def fukk mu def mu fay la téeméer nga def téeméer mu fay la junni nga def junni mun la léegi amatul lim xataa ci salaatu ala nabi noonu la sallallahu alayhi wa waaye jëflante booy jëflante ak yàlla yàlla noonu lay fayanteeg yow yow da defee ni nga toll en tant que jàmm bu doyadi bu am bàkkaar bu ñàkk xam bu ñàkk mën bu ñàkk am moom muy moom mu lay fay en tant que buur bu mat bu mën bu xam bu yor lépp te soxlaw ci dara mooy as-samadu mhm. waaw waaw waaw fayantoog yàlla dafa dafa rëy gis nga dem na ba wax ci alquran ne innama yuwaffa saabiruna ajruhum bi geyri xisaab gis nga dégg nga fii nee sax am na ñoo xamante ni ñoom seen fay sax amul amul sax limite illimité lañ am illimité tuyaaba illimité ñu ne ko ñan la mu ne muñkat yi muñ am na solo de muñ am na solo de surtout jamono jii tabarkalla muñ am na solo dañ muñ ñu muñ waaw yàlla nee na ñii muñ ñooñu tuyaaba illimité lañ am bokkut ak ñiy def yeneen sax yeneen jaamu yàlla yeeg yeneen façon yi yooyu am na ay fay spécial yu leen di fay waaye nee na muñkat yi ñoom tuyaaba illimité pay illimité salaire illimité yàlla moo rafet fayantoo mooy ad dayyaan maliki yawmi diin ad foofu du signifier ci fatiha bi di signifier diine déedéet li muy signifier mooy fayantoo mooy nga def ñu fay la fa man yaamal mithqala darratin xayran yara wa man yaamal mithqala darratin sharran yara fayantoo boobu mooy ad diin waaw mooy bii xasana tajawuzi waa na ko nag yow yàlla maa ngi lay wo yow mi nga xamante ni sa fayanto dafa rafet sa rafet sa fayantoo dafa rafet xoolal lii kan ban ban entreprise mooy fayee nii ban liggéeykat ban patron moo mën a fayee nii un dix dix cent cent mille mille amatul limite léeg-léeg sax mun la am na ci yoo xamante ni amul sax un ak dix ak cent ak mille déedéet salaire illimité la salaire illimité la <laughs> yow yaay yokk say zéro rek moo tax mu wax ko ne ko yaa waasi al magfirati moom la ca teg moom sax wax na ko wa rahmati wasaat kulla shay'in waaw yow mi nga xamante ni yaay borom yërmande gu yaatu gi njëggal gu yaatu gi bokk borom njëggal gu yaatu gi xoolal lii bàkkaar ci kaw suuf rek yàlla nee na sama yërmande gi moo ëpp dooleel lépp loolu mën def ci bàkkaar waaw wax na ko dem na ba wax ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wax ko gaa yi ne ko qul li ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah pourquoi parce que inna allaha yaghfiru zunuba jami'an waaw waxal nee na nee na sayyidina Muhammad waxal gaa yi ne leen bu ci kenn découragé xool sa sa sa kay jëf yu bon xool sa kay bàkkaar mu fees dell nga gis yëpp muy rouge ba nga ne kii doo ko présenté yàlla déedéet yàlla nee na yonent bi wax leen ne leen lu ba lu lu siwo yi fees dell ak bàkkaar lu jëm yi fees ak bàkkaar lu kay rouge rouge médiocre yi ak maal yi fees ci dell nañu indi maay borom yërmande gu mag gi ma jéggal leen ñoom ñëpp je yàlla jéggal ndax décour bu leen découragé bu kenn découragé ci yàlla yërmandeem gaa ngi te soxlaw ko ñun la ko ñun la ko ñun la ko dencal waaw ndeysaan xoolal fii mu ne ko yaa waasi al maghfirati yaa baasitol yadayni bir rahmati waaw yow mi nga xamante ni yaa jël say euh, loxo ko ci yërmande bal yadaahu mabsuutataani bal yadaahu mabsuutataani waaw jël say loxo rek daal di koy tàllal euh, yaatal ko say say say loxo waaw waaw foofu mu junju ar ak ar nga ni bii ñëpp ko bokk ah, ah ak bii nga xamante ni moom la dencal xeetu sayyiduna Muhammad ak ñi gëm yàlla te jiitu waaw ci yeneen xeet yi waaw mooy rahmaanu waaw ndeysaan fii nag waaw lii rek mën nañ ko topp dëgg yàlla wastal yadayni bi rahmati bi moo tax mu teg ko ci ne ko yaa saami'a kulli najwa yow mi nga xamante ni nag yaay dégg bépp déyoo déyoo xam nga déyoo mooy lan wax naa ko sànq wax naa ñaan gi ñaan gu dee war la parce que ñaan gi waxoo au trois à la troisième personne du singulier mais yaa ngi wax ak yàlla ah mu xaataba ngay am ak moom munaajaat moom la ñuy wax entretien intime mu ne ko yaa saamia kulli najwa yow mi nga xamante ni yaay dégg bépp entretien intime <laughs> message codé yi chiffreur yi cryptologue yi ah, waa ji na lépp lépp loo leen sama borom dégg na ko waaw ndeysaan téléphone yu guddi yi téléphone yu yi ligne yi <laughs> yépp entretien bu am rek muy euh, yow ngay def ngay wax ak sa bopp parce que léeg-léeg <laughs> ngay wax ak sa bopp yàlla dégg na ko ngay wax ak benn nit yàlla dégg na ko ngay wax ak ñaari nit yàlla dégg na ko ngay wax ñetti nit yàlla dégg na ko ngay wax ak ñeenti nit yàlla dégg na ko nga wax ak lu jéggi lii yàlla dégg na ko wa ma'akum ayna loolu la wax yàlla nee na amul amul amul euh, kenn ku wéet lu dul maa la ñaaral lu dul amul ñaar ñu wéet lu dul maa la ñetteel amul ñett ñu wéet lu dul ñeenteel maa la ñeenteel mu ne amul lu ku ñu nekk ci lu gën a yées loolu lu ko ëpp lu dul man maa nekk ak ñoom nee na mënti nekk mu ngi ak moom lay wax ni de yaa saami akuli najwa lépp ci ay ay yàlla du feeñu loolu waxtaan yi yenn waxtaan yi dem ci fukki na maag yow rek fi nekk ëpp naa wax ëpp naa wax maag yow rek fi nekk waaw li ma wax yow maag yow rek a xam ëpp naa wax ëpp ana yàlla allah allah allah allah ay suñu entretien intime yi du ko yàlla feeñaloon entretien yi waxtaan yi ndànk léeg-léeg bi nga jël ko jël jël euh, micro wu kii bi écouteur yi teg ko ci sa gémmiñ ba kenn dégg li ngay wax walla nga dem bay ba ñëpp tëdd ngay soog a commencé waxtaan wala nga génn dem ba ca terrain ba yow dog waaw ah, ndeysaan chtt wala nga wutal ko sa téléphone bopp spécial pour pour moom waaw wala nga waaw wala nga soppi tur waaw bind ay Messi ay footballeur ay sëñ Mor <laughs> fekk keneen la <laughs> keneen la du moom waaw téléphone bi sonné rek sëñ mooy kii wala euh, sëñ diw wala imam diw wala nangam fekk du moom yàlla dégg na la ngay wax kooku allah allah allah yàlla ñu yàlla suturaal wala yaa man azharal jamila ñaan gu day waar la yaa saamia kulli najwa yaay dégg lépp lu ñuy waxtaane lu ñaar di waxtaane lu ñett di waxtaane lu téeméer di waxtaane ci biir géej ci biir avion yi ci biir asamaan ci ci ci ci ci réseaux sociaux yi fépp ay waay li du ko du ko du ko du ko gaa yi yi commentaire kat ci facebook bi commentaire kat ci ci ci internet ci site internet yi ay duñu xamoon lii dinañ xool li ñuy bind de ëllëg lépp hmm, dinañ rendre compte de rendre compte de yàlla nañu yàlla sutural mu teg ci nekk yaa muntaha kulli shakwa ndeysaan waaw waaw yaa muntaha kulli shakwa yow mi nga xamante ni yaay terminusu bépp njàmbat njàmbat jàmbat wala fa sax dañ koy wax yaakaar yàlla la yaakaar jàmbat boo gis fi muy teere rek mooy yàlla ci wa anna ila rabbika al muntaha <laughs> ah terminusul lépp mooy allahu jalla wa ala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ci yàlla yàlla ñu moom ti ci moom la ñuy dellu ñëpp waaw ah, wattaqu yawman fihi ila allah bis dina jot ñëpp delluwaat ci yàlla waaw waaw moo tax moo ko daan wax gaa yi ne leen nañ dellu ci yàlla bala ñoo delloo ci yàlla nañu sangu bala ñoo sang nañ julli bala ñoo jullee waaw nañ muuru bala ñoo muur <laughs> ndeysaan waaw waaw ah boo gis ci yàlla lay mujjee billaahi ah, waaye sëñ bi moom rek a fi nekk jooytu boo gis nag ku mënti doon ba ci docteur yi ñi gën a aay dañu te ba jaay a ah, lii de wax dëgg yàlla prévoir ko woon xamuñu ko woon de yi gën a mag defar ko su constitution yi gën a mag dañu toog ah, lii de constitution bi prévoir ko woon de ah lii de protocole bi programme wu ko woon a ah lii de analyste yi gisuñu ko woon toujours loolu la ñuy wax loolu mooy Allah moo fi nekk <laughs> waaw cas bii de xamuñu ko cas bi ci coté santé ñu ne ah feebar bi de xamuñu ko xamuñu sax turam amul tur cas bi musuñu ko gis waaw mooy mooy mooy mooy mooy mooy maîtriser wu leen lépp am ngeen ay limites waaw foo fu sa limite nekk rek nag yàlla feeñ na fa allah allah allah allah allah ndeysaan waaw waaw waaw bi sax soo jaaxlee daw ci moom day day julli ñaari ràkka rek woo yàlla kon yow sa doléance bi ngay am terminus am fa muy jëm mooy yàlla soo defee tawassul ñaan ci barke ab nitu yàlla mais ci yàlla la jëm doo ñaanee ab ci barke ab yonent wala sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam moom it ci yàlla la ko yóbbu rek sunu jëf yi tamit noonu la jeudi bu nekk altine bu nekk yonent bi day yóbbu jëf yëpp ci yàlla kon terminus sunu jëf yi mooy yàlla terminus suñu waxi mooy yàlla terminus su njàmbat yi jooy yi jaaxle yi lépp yàlla la ay waay yàlla yaa rabbi yàlla ñu suturaal te nga moo tax mu wax ko ne ko yaa karima safi yow mi nga xamante ni yaa rafet ni ngay ni ngay effacé bàkkaar ni ngay jéggalee bàkkaar waaw waaw yow mi nga xamante ni sa jégg sa façon jéggal dafa rafet daal bu jéggal bu jé euh, façon jéggale bu bu noble ngay jéggale am na ñoo xamante ni dañ lay jéggal ba noppi humilier la wala ñu feeñal say ñaawteef yépp ba noppi moom la ñu exposition des fe gis nga gars yi léeg-léeg sax duñ la waree kii dañ lay yóbbu ne la defal la defal reconstitution waaw nan nga def ba rey kii nan nga def ba kii ko nga nga demaat di refaire la même chose yàlla nag yooyu yëpp ci jaar moom du lay jéggal da lay jéggal rek da lay jéggal te xolal xolal xolal xolal xolal maanaawu yaa karima safi yow mi nga xamante ni yaa tedd ni ngay ni ngay baale yaa tedd ni ngay jég jéggalee yaa tedd ni ngay suturaale xolal da ngay gis koo xamante ni mais sëñ bi euh, démb dix ans cinq ans ci ginnaaw mais lu nekk la daan def ci ay jubadi ci ay caaxaan ci ay doye di di kii di ñàkk fayda nekk ci lu yàlla bëggul nekk ci escroquerie nekk ci jigéen ñi nekk ci ci tox mi nekk ci caaxaan yi daal yu bëree bëree bëri mais su tuubee te tuub ga sell ci yàlla jégglu yàlla wëlbatiku jublu ci yàlla bu wér di jaamu yàlla di sellal su ko defee euh, weer ñaari weer ñetti weer at rek ñaari at yàlla day mel ni dafay dindi loolu ci bopp nit ñi léeg-léeg sax nga wax nit ne ko eh kii mii di doo ko xamoon mun la ah non loolu c'est pas possible kii ni mu fonkee jàkka kii ni mu sellee kii ni mu yiwee kii nga ne foofu jaar na fa ku yow jigéen kii nga ne kii moom mooy moo doon def sàngam yàlla dafay mel ni dafay dindi loolu ci bopp nit ñi loolu mooy karima safi da koy da daf lay rafet daf daf lay defara dafa rafetal la rafetal la jéggal la ba ba dindiwaale sax jëf yu ñaaw yooyu ak empleur ba mu amoon ak doole ji mu amoon ci bopp nit mais kii kii moo mën a jéggale kii moo mën a jéggale mais am na ko xamante ni du la jéggale tamit ba noppi pancarte bu mag lay def ci yow nga koy takk fooy fooy dem fooy dox ci àdduna bi euh, koo romb mu xam ni yow mii escroc nga woon wala bandi nga woon wala def kat lu bon nga woon ah te xoolal yàlla njéggal jéggalu yàlla dafa dafa rafet waaw yàlla dafa rafet jéggal jéggale xolal koo xamante ni soo ko bëggee jégalu da dem nga nga sangu ba set jàpp génn ñëw taxaw julli sa ñaari tàllal ko say loxo ne ko jégal ma mu jégal la <laughs> wax xolal xol xolal façon bi wuuteeg ñeneen ñi nga xamante ni pour nga jégalu leen il faut que nga def nga sonn il faut ñu tëj la nga taxaw ci tele bi ne ne maa ngi jéggalu il faut nga woo ci rajo ne maa ngi jéggalu il faut nga dem ci ci mbooloo ma ne maa ngi jéggalu yàlla lii yëpp soxlaw ko moom dëggul dem ci wanag wi jàpp ñëw toog fii julli ñaari rakka astaghfirullah wa atubu ilayhi yàlla maa ngi nii maa defoon xam nga man xam naa jéggal ma yow rek a fi nekk baal ma billahi baal na la te sa xol bi ci saa dina ci pikiir yëg-yëgu bàkkaar bu wàcc charge fa bi nekkoon sa doq dafay wàcc ci saa si nga yëg féex nga xam ne yàlla jéggal na la xoolal kii soxlawul confession soxlawul ngay dem di wax say bàkkaar keneen déedéet neel demal rek nga wéet ak moom nga wax ak moom pourquoi wax naa la ko lu tax lu tax soxlawul ngay jaar ci keneen parce que mooy saamia kulli najwa mooy dégg lépp mooy dégg bépp communication bépp jokkoo bo dégg rek moom du moom moo koy dégg moom yàlla moo koy dégg waaw waaw yaa azimal ni gis nga azim di kat na mooy ki nga xamante ni mooy borom may yu yaatu yi mooy borom may yu moom day joxe rek moom yàlla waaw day maye rek may la may say maam may la yow may say doom nara may say sët nara may say sëttër ñi di di mayu yàlla yi kenn xamul lu mu doon bari na ci alquran fu yàlla di wax sax ni doo baaxee sax te euh, say sët góorgóorlu say sët mu yëkkati lañ say maqaama yow mi baaxoon démb gis nga waaw moo tax toujours may wax ne nit yàgg naa lekk jën woo xamante ni xamul mool wi ko mool wi ko mool wi ko napp waaw waaw dëgg la dëgg la ah nit dina am baayam bu mu xamul woon wala yaayam ju ju xamul woon wala wala yu demee noonu mu dem ba nekk ma 40 ans ñu xëy woo ko ne ko yow yaa ko war a doon il se retrouve avec des milliards avec des millions waaw alal jooju liggéeyoo ko pension alimentaire liggéeyoo ko par weer par ñetti weer liggéeyoo ko <laughs> moo ko mën naa am ba ba ko waa ji liggéeyoo juddoo ndax mën na la takk léegi daal di faatu fekk am ngeen ay këyit ngay fayeeku pension loolu mooy loolu mooy mayu yàlla yàlla dalay may mayaale lépp lu takk ci yow mayaale képp ku takk ci yow mayaale fépp fu takk ci yow gisoo yonent bi sallallahu alayhi mi may may gu may gi gën a mag ci mayami defal ko war a faax naa la ka dikrak xoolal li mu ko defal yëpp yëkkati ko yëkkati turam yëkkati téeréem yëkkati muy alquran yëkkati dëkkam muy Makka ak Madina yëkkati xeetam mooy ummat sunu xeet wi hmm? yëkkati ay wëliyoom yëkkati ay dereetam yëkkati ay njabootam yëkkati ay sa lépp yonent bi yàlla daf ko yëkkati léppam léppam la yëkkati sallallahu alayhi wa waaw man kooku mooy azimul man ni ki nga xamante ni ay mayam dafa majestueux dafa màgg c'est-à-dire que mooy li ma doon junj sànq ni ni ni moom ni mu toll lay maye waaye du maye yow ni nga toll déedéet sunu may yim ñu may kenn xamul lu mu toll toujours ma koy junj mbokk yi ne leen euh, sa bët xoolal xoolal sa bët ni mu toll toll dix centimètres envergure sa bët circonférence bi ah waaye fi mu ne ni mën naa gis ay kilomètres may yàlla yi noonu la toll c'est-à-dire que sa bët bi bu nekkoon ni ni li nga war a gis ni sa bët bi toll noonu lay toll yow doo gis dara <laughs> télévision bi ngay xool rek moo ëpp sa bët bi moo ëpp sa sa bët yi mat na daanaka mat na sa junni bët télévision bi ngay xool rek say junni bët la écran téléphone bi ngay xool rek mat na au moins sa cinquante bët donc sa bët bi ni mu toll ak li ngay gis ni mu bokkul mayu yàlla yi tamit noonu la mel ci jaami yàlla yi c'est-à-dire que yow ni yàlla ni mu moom ni mu toll lay mayee yow ni nga toll ngay ngay ngay ngay ngay jotee may yàlla ñu yàlla euh, may ci mayam yi nga xamante ni moom soxlaw ko moom yàlla ñun ñii ñoo ko aajowoo ñoo ko soxlaw kon yàlla ñu yàlla nañu ci yàlla euh, jox ba mu doy sëkk bi jaahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa ma ngoog yaa adimal man ni euh, bi ci topp mooy yaa muqiilal atharaati yow mi nga xamante ni yow mi nga xamante ni yow yaay éliminer waaw éliminer yow yaay jubbanti yaay yaay yëkkati yaay waaw asaraat yi moom mooy tarxiis mooy mm, échec mooy chute daanu yi daal xalangu yi wadd yi tarxiis yi njuumte yi waaw yow mi nga xamante ni nit su defee njuumte ba njuumte boobu war ko yóbbu sawara war ko alak yow yaa koy annulé mooy li ci suuf mooy firi li ci kaw rek li ci kaw tamit mooy firi li ci suuf c'est parce que yow yàlla yow yaay yaay feeñal li rafet c'est parce que yow yàlla yaay nëbb li ñaaw c'est parce que yow yàlla yaay fayantoo fayantoo bu rafet yaay jëflanteeg ñun di ñu jàpp jàpp rafet c'est parce que yow yow yàlla yaa dul wuññi sutura c'est parce que yow yàlla yow yaa rëy may yaa rëy nooy jéggale yaa rafet nooy jëflante ak jaami yaa yaatu yërmande c'est parce que yow yàlla yaa tàllal say ñaari loxo muy rahmaanur rahim mu jëng nga jëmale ko ci say jaam c'est parce que yow yàlla yaay dégg jaami seeni wax seeni communication seeni entretien intime yow c'est parce que yow yaa yow yàlla yow yaay ki nga xamante ni yaay terminus su bépp complainte ak bépp plainte ak bépp joytu ak bépp xalaat ak bépp njàqare ak bépp njàmbat c'est parce que yow yàlla yaay borom njëggalul gu rafet gi façon njëggal bu njëggal njëggal gu rafet gi c'est parce que yàlla yaay boroom may yu yi yow tamit yow yàlla yaay annuler bépp décret boo xamante ni taxoon na nit ki war a alku wala mu war dem sawara wax naa ko sànq ko wàcce ci moom dem rek nit ñi fàtte ba moom la alaaj Mouhamed Ndieguène radiallahu taala anhu daan wax naan ku nu suturaal amoo ayib ku nu suturaal amoo ayib ku ayib mooy défaut ku nu suturaal rek amoo ayib ku yàlla suturaal nag amoo ayib waaw yàlla nañu yàlla suturaal ñun ñëpp fi diine wa dunia wal axirati bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na ngokk yaa muqiilal waaw yow mi nga xamante ni yow yaay annulé décret yi nga xamante ni moom la moo alagoon nit ñi waaw yow rek yaa ko mën soo demee di fii pour nga comprendre ko da dem nga xool li ñuy wax la rétroactivité d'une loi dafa am tamit lu ñuy wax prescription waaw am na ci Euh, dossiers yoo xamante ni ci wàllu administration soo amee téeméeri at dañ koy déclassé dañ koy dañ koy déclassifié léegi dossier boobu mën na nekk dootul nekk dossier privé dootul nekk dossier top secret mais dañ koy génne ñëpp mën nañ ko jot soo demee doo ko laajtee mën nañ la ko jox mooy communication président yi euh, service secret d'état service secret état yi seen dossier yooyu ay dossier secret la mais am na ay at yii cinquante ans la yii cent ans deux cents ans après dañ koy déclassifier ñëpp dañ ci mën a jot dafa am tamit ay ay ay peine yoo xamante ni ak ay bàkkaar yoo xamante ni ak ay crime ak délit yoo xamante ni dañ naan prescription bi vingt cinq ans la su vingt cinq ans yi jàllee euh, day mel ni mosoo ko def waaw moo nga ko léegi nag ki nga xamante ni nag mooy borom prescription bu baax bi te bari yërmande mooy allahu jalla wa ala ndax euh, day jël say bàkkaar daal koy soppi def ko ay yiw ma kon ki nga xamante ni mooy mooy yëkkati mooy mayaat loxo ñi tarxiisoon ñi pëtaxoon ci ci ci ci ci ci ci ci ci teen yi bàkkaar teen yi ñaawtiif ki leen di may loxo ba ñu jug mooy yàlla subhanahu wa taala kooku mooy kan tamit mu ne ko yaa di am bin niami yow mi nga xamante ni yaa njëkkee ci ay xéewal yow mi nga xamante ni yaa njëkke ci ay xéewal waaw yow yaa njëkk ci ay xéewal mooy yaa awalu rek waaw waaw xabla istixqaaqiha avant xéewal yi sax di jël forme waaw c'est-à-dire que euh, euh, yow doomu aadama bi yàlla ci yërmandeem dogal na dogal na ci xam-xamam bu jiitu boobee <laughs> xam-xamam bu jiitu boobu dogaloon na ni di am xéewal sàngam ak xéewal sàngam ak xéewal sàngam avant sax yow say maamaati maamaati maamaati di am avant say maam di am avant sa baay di am avant sa yaay di am avant ngay judd yow kon sa xéewal yow précédé na sax sa judd mu ne ko yow yaay borom xéewal yi nga xamante ni yaay njëkkee xéewal ci doomu aadama bi avant ngay avant sax xéewal yi di am forme avant fi xéewal yi di di di réaliser wu ci ci àdduna ci suñu monde bi ñu nekk nii c'est-à-dire que foofu junj la li mu bëgg foofu mooy gis nga doomu aadama léeg-léeg nga dégg ni nit ne ah lii daal mënuma ko ñàkk defal diw parce que fi jaar ak man lim ma defal démb nangam ak nangam te kat léeg-léeg du nekk lu baax de waa léegi yaa man azharal jamila ma ngi lay jàngal ne la ki njëkk def ci yow ay xéewal te boobu xéewal yi moo jiitu sa baay ak sa maam ak sa lépp ak sa fépp mooy yàlla subhanahu kon reconnaissance boo am ci doomu aadama ba tax nga bëgg am mbégteem ak kontaantam war ngaa wut bu ëpp loolu ci yàlla ndax yàlla moo lu jiitu ci moom c qabla istihqaaqiha avant que muy réaliser wu avant que muy am forme avant ñu koy gis ci bët fekk na teraanga ji yàgg na ci sa yaram gis nga fii léegi léeg ci ngay comprendre ne doomu aadama yi léeg-léeg xéewal yi leen yàlla defal balañ koy xam rek dañ koo ñàkk léegi léeg bala ngay xam dund da ngaa Euh, am jot da ngaa ñàkk jot bala ngay xam wér da ngaa feebar bala ngay xam ay cër say cër par exemple sa loxo njariñ bi mu la amal da ngaa am loxo wala nga am béy sa tànk bi doo amee entorse wala nga am kii ci ngay xam ne yëgu yëg teraanga yàlla léeg-léeg soo amee ay problème ci sa circulation sanguine wala nga amee problème feebaru euh, deret ci ngay comprendre sa yaram euh, ndekete am na lu ci nekkoon soo amee problème mu xol ci ngay xam ne ndekete yow yow ça fait vingt ans ça fait trente sa xol bi moo ngi moo ngi nekk ci euh, ci pompe di débattre ay ay ay batmaam di dox te benn problème te kooku ki ko def mooy yàlla subhanahu wa ta'ala kon euh, yow li ci ëpp nit ki su ñàkkee mbir rek ci la koy comprendre loolu nag ci maqaam yi gën a tuuti ci la bokk am na ñoo xamante ni laata sax xewal gi ñëw ñoo ngi sant yàlla avec xéewal gi ñoo ngi sant yàlla suñ ko amee suñ ko ñàkkee tamit ñoo ngi sax di sant yàlla yàlla nañu yàlla sutural ma ngoog loolu moo tax mu parce que rabb bi moom mooy firi qabla istihqaaqiha waaw waxoon naa leen ca waxtaan yu njëkk ya man leen ar rabb moo ngi signifié muusilu shay'in ila kamalihi bi tadriji waaw mooy mooy mooy ar rabb rabb foo ko dégg mooy ki nga xamante ni day jëlee mbir ci matadeem di ko doxal di ko màggal di ko màggal ba mu àgg ci matam dégg nga wax ji comme doomu aadama ni mu nekkee ndox di jaar fi ko alquran tudd ba mu nekk doomu aadama ba nekk mukallaf ba xëy ñu jël ko denc ko waaw kay gis nga processus boobu mu jaar kooku ki ko mën a def mooy ar rabb moo tax rabb mooy firi qabla istihqaaqiha qabla istihqaaqiha mooy junj tamit rabb c'est-à-dire que réalisation mit doomu adama ak li taxañu ci moom yëpp yëpp yëpp ak fa mu jaar euh, kooku ki ko def moo mooy ar rabb mooy yàlla subhanahu wa taala moo tax mu tàmbale ci alhamdulillahi rabbil alamin te loolu junjuñ naa ko ci yaa man azhara al jamila ki feeñal li nëbb mooy monde yi ci allahu nuru samawati wal ard mu yaa sayyidi yow sama sang parce que ak càng ak nekk ku baax ak nekk ci lu baax euh, ak yëkkatiku moo ngi euh, moo ngi moo ngi ci loxo yàlla subhanahu wa taala mooy yëkkati ku ko neex mooy yëkkati ñii di wàcce ñii mooy moo ko loolu ñëpp xam nañ ko mooy rafiu mooy muzillu waaw mooy muizzu waaw moo tax tur yàlla yu bari dafa feeñ ci biir yaa man azharal jamila gis nga yooyu yëpp moom ci biir wa yaa mawlaaya yow mi nga xamante ni yaa mat kilifa yow dong koo méngoo ay mbiram moom si fini dootul soxla dara ci àdduna yow da nga koy doy da koy mat sëkk te yàlla euh, doy na sëkk mooy xasbuna allahu wa niamal wakil mooy xasbuna allahu wa niamal wakil yàlla na kilifa yàlla doy na Euh, wéeruwaay yàlla doy na yaakaar yàlla doy na lépp ndax moom lii ma wax nii ci kaw yépp mënoo ko gis mënoo ko dajaleel kenn kul dul yàlla subhanahu wa taala moo tax tamit bi nga xamee ni yàlla rek a fi nekk te nga xam ni tamit lépp li nga bëgg ci àdduna ak alaxira ci zahir ak ci baatin moom dong moo ko mën moo ko moo ko am moo tax nga wax ko ne ko yaa gaayata raxbati yow mi nga xamante ni yaay sama somamu yaay sama somewu yaay sama euh, muntaha yaay sama yaay sama yaay sama li gën a kaw yaay sama jombaxtalu jombaxtalu càkkutéef sama jombaxtalu nammel li ma gën a bëgg ci àdduna mooy yow kooku mooy as samadu mooy ki nga xamante ni ñëpp dañ koy sàkku te moom sàkkuwul kenn soxlawul kenn donc léegi nag mu mel ni yow bi nga ko woowee ci tur yi yëpp ak melu yi yëpp woowee ko ci façon yi yëpp feeñal ko li nga feeñal yëpp wax ko li nga ko wax yëpp mu mel ni dañ laa wax ne la yow loo bëgg nga ne ko asalu ko dama lay ñaan yow yàlla lii yëpp li ma doon wax yëpp dama doon préparer le terrain pour ñaan la lu ma lay ñaan asaluka maa ngi lay ñaan allah tushawwiha ah ci nga bañ a soppi ti nga baña yàq ci nga bañ a alak xilqat yi sama sama sama sama sama sama ni ma bindee sama kanam li nekk ci sama biir sam baatin sama ruux sama identité bi nga xamante ni mooy jaamu yàlla abdullahi sama ruux gii nga xamante ni yaa ko def ci man mu set wicc sell sama ngëm sama jëmm ji yàlla maa ngi lay ñaan maa ngi lay ñaan bu ko soppi mukk bu ko alak mukk bi balaa i dunia ci nattuy àdduna ah bi azabin naar wala ci mbugalum safara bu bu maa ngi lay ñaan yaa rabbi sama jëmm ji bu ko alak mukk ci ci ci balaay àdduna bu ko alak mukk ci mbugalum sawara waaw mooy rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi laaxirati xasanatan wa qina azaba annaar rabbana la tuzig qulubana bacda id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahab loolu mooy gis nga yaaman azaril jamir dafa ay ay ñaan yu bëri yu laxasu ci biir gis nga lii parti bii mujjee euh, mujjee mujjee tëj yaaman azaril jamila soo demee ci biir sayfi yu am na ci benn parti bi muy wax allahumma inni muqirrum bi nicmatika fatammim ixsaanaka ilayya fi ma baqiya min umri min umri kama axsanta ilayya fi ma mada minhu bi rahmatika ya arhamar rahimin ci biir sayfi yu moo nga foofu mooy foofu yaa ngi wax yàlla naan ko maa ngi maa ngi dagaanu di ñaan sa yërmande ni nga ma rafetalale sama àdduna li ci jiitu nanga ma rafetalal lool li ci mujj nanga ma yërme noonu ci àdduna nanga ma yërme noonu ci àllaaxira mooy lii bul soppi bul alak sama sama jëmm ji sama mbind mi sama sama sama ruux gi sama xol bi sama ngëm gi bi balaa idduniya ci euh, nattuy àdduna wala bi azabi naari wala mbugalu safara léegi nag gis nga ci wàllu dégg-dégg ci balaa ut duniyaa bi balaa ut duniyaa xam nga ban moo ci gën a rëy mooy weddi yàlla weddi yàlla nattu nattu bi ci gën a rëy mooy nga weddi yàlla ñàkk xam ñàkk bëgg ñàkk topp ñàkk roy ñàkk nangul rasulullahi sallallahu alayhi wa balaa ut duniyaa benn nit yàlla wax na ko nee na bi gën a rëy ci pert yi mooy ñi yàlla fal ci sa jamono xamoo leen kooku mooy perte bi gën a rëy ci perte yi mooy ñi yàlla fal ñi yàlla jox cëram jox leeram jox darajaam jox ay mbiram jox ay mayam ci sa jamono nga xam leen te xàmmewoo leen perte bi gën a rëy tamit nee nañu mooy nga xam leen xàmmee leen bono bi te nanguloo leen gëmoo leen jariñoo ci ñoom kon ci ngay déggee ni ndekete teraanga bi gën a rëy ci kaw suuf mooy ñi yàlla fal ci sa jamono jël ay mbiram def ko ci ñoom nga xam leen xàmmee leen nangul leen jariñoo leen jariñu ci ñoom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa jamonoom ñi ci texe mooy ñi ko nangul ñi ko xeebul ñen ñoo ci ñàkk mooy ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko nangulul ñu ko toppul ñu ko xeeb jeex na amul secret kon euh, loolu mooy teraanga pire te fi mu ne nii gis nga loolu nga xamante ni moom la yàlla defaloon rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barke boobu ba tey mu ngi ci kaw suuf noonu la koy jëlee di ko def ci ay jaam dañuy wax nag ni heure boo toogee naan euh, kuromb ngay wër waa ji te kuromb nga waa ji kuromb nga ne du waa ji kuromb nga ne du waa ji ñee nañ waa ji dina la romb ba dem te doo gis waa ji c'est-à-dire que il faut que toujours ñuy rafet njort ci jaami yàlla yi te mayu yàlla ak cëru yàlla foo ko gis rek euh, nga nangu ko soo ko nangoo yàlla mën la caa boole kon euh, loolu moom mooy nattu àdduna bi gën a rëy nattu nattu gaa yi nag sama genre gi nga xamante ni amuñu xamuñu seen nattu mooy feebar yeeg euh, ñàkk yeeg xiif yeeg mar yeeg fitna yi jamono yeeg fitna yi soxna yeeg fitna yi doom yeeg yooyu mooy nattu waaye nattu piir ci ci gaa gaay yàlla yi gaay yàlla yi nga xamante ni yàlla moo leen ubbi ñu gis li xew xam li xew mooy ñàkk jokkoo ak yàlla ñàkk nangul yàlla nag ñàkk jàkkaarloo ak sa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñàkk euh, euh, xam yonent bi ñàkk sopp yonent bi ñàkk nangul wa ñi yàlla jox cër ñàkk nangul wëlu yu yàlla yi ñàkk jaxasoo ak ñoom ñàkk soppante ak ñoom loolu mooy euh, euh, nattu bi gën a rëy xam nga ku nekk ak sa nattu lii nit yàlla yenn yi la waaye ñi am fatxu ñoom dañuy wax ne euh, nattu piir mooy yàlla defal la am fatxu ba noppi ñu dindi ko ñu nga am loolu ñu wax mooy ñun ci wolof moom la ñu yàqule nga dem ba àgg fenn fi ci yàlla ba noppi après euh, amatoo gisatoo dara xamatoo dara yëgatoo dara yow nga xam ni dan laa débranché moo ngi mel ni ngay woote ba ci ak sa téléphone daal di ba batterie ba fay wala ngay wax lu ama am solo sa crédit na këpp daal di jeex waaw loolu mooy ñoom ni am na ci gaa yàlla yoo xamante ni ñoom loolu lañu jàppee ñoom loolu lañu loolu la ñu jàppee euh, muy muy muy nattu kon ku ci nekk ku ci nekk ci jaam yàlla yi ak sa nattu waaw ñii duñ ñàkkee ceeb mooy seen nattu ñii duñ seen leen seen soxna mere wala mu fitnaal leen mooy seen nattu am na ñoo xamante ni ñàkk ngëm ñàkk jublu ci yàlla mooy seen nattu am na ci ñoo xamante ni ci biir loolu jàkkaarloo gi leen yàlla ubbil seeni xol ba noppi dañoo juum wala ñu def tarxis wala ñu def ci ba ñu tëjaat leen ba gisatuñu yëgatuñu xamatuñu dara ca lañ doon xam démb ñooñu loolu mooy seen nattu on n'a pas les mêmes problèmes yàlla nañu yàlla suturaal bi ci des mooy wala bi azabin naar wa azabun naar mooy mbugalum safara mbugalum safara mooy ñu jël la di la biir safara waaye euh, loolu euh, pour ñun ñii la ñun ñi nga xamante ni euh, demuñu fenn ñooñu genre yooyu seen mbugalu mbugalu ëllëg yowmal xiyaam mooy yow li ngay ragal mooy ñu jël la di la saaf ci biir safara di la lakk ci biir safara waaye gaa yàlla yi ñoom seen liñ jàppee mbugalu sawara ëllëg mooy bañ a jàkkaarloo yàlla subhanahu wa taala bañ dëkk ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci biir aljanna bokk moom ah, cité ah, nga xamante ni du ubbi ay fenêtre këram yow nga ubbi sa fenêtre nga naan ko assalaamu alayka ya rasulallah sallallahu wa sallam waaye du yàlla subhanahu wa taala ñëwee ah, wa ñu war a dajeeg moom daje bu màgg boobee Euh, mu war a génn ñu jàkkaarloog moom yàlla subhanahu wa taala ñàkk a jàkkaarloo contempler kanamam googu euh, moom yàlla subhanahu wa taala mu mu mu mu gërëm mu gërëm mu gërëm jaami euh, sol leen xam-xam sol leen leer sol leen yërmandeem ngërëm gërëm leen gërëm goo xamante ni mer dootu ca topp ba faw ñu gaay yàlla yi ñoom loolu lañ jàppee mbugalum sawara ñoom suñu waxee yàlla mosuluñ ci mbugalum mu mbugalum sawara mooy ñàkk a jàkkaarloo ak yàlla subhanahu wa taala kon euh, yaa man azharal jamila ngoog mbokk yi yàlla seede na ni dañoo tënk lu bëree bëree bëri bëri waaye fi mu ne nii ah mën nañ sax incha allah ci beneen jamono ñu jël rek tur yàlla yi nekk ci biir yaa man azharal jamila hmm, euh, ñu waxtaane ko tur yi kase kase kase kase waaw tur tur yàlla yi nekk ci biir mooy juróom ñaar fukki tur yi ak juróom ak lu ko ëpp yiñ ci junj ak yiñ ci yiñ ci tuddul sax ak euh, sew sew yi nekk ci biir ak yaman azal jami la ni muy firantee ci biir nga xamante li ci kaw day fir li ci suuf li ci suuf di fir li ci kaw li ñu mujjee wax tënk lépp baatu man azharal jamila ba ba noppi tamit tënk lépp li ci digg bi tamit walam yëxi tikki sitra nga xamante ni secret yàlla ngi foofu ndax as soo ko xoolee as sirra rek la soo dindee taa bi ci diggante bi euh, muy muy muy ñaan gu yéeme ñaan gu doy waar doy waar doy waar doy waar ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ci yërmandeem lépp loo xamante ni euh, def nañ ko ci ñaan nañ ko ci yàlla nañu yàlla jéggal te ñu yàlla maye beneen occasion incha allah dinañ waxtaane incha allah li ñu wax les différentes formes de péché mooy façon bàkkaar yi nga xamante ni doomu aadama yi yooyu bàkkaar kese la mën a def yooyu bàkkaar kese la mën a def <laughs> yàlla nañu yàlla jéggal suñu bàkkaar yooyu yëpp waaye tamit bëgg nañoo waxtaane tamit l'évolution du péché bàkkaaru démb ak bàkkaaru tey waaw bàkkaaru ak bàkkaaru tey bëgg nañ ko euh, incha allah waxtaane waaye tamit incha allah yeneen euh, ñaan yi nga xamante ni dañ koy jàng ngir jéggalu ko yàlla subhanahu wa lu mel ni yaaman azhar al jamila lu mel ni sayfiyu yu mel ni euh, musabaatul ashri lu mel ni salaatul fatihi incha allah dinañ am occasion feeñalaat ko moom it firiwaat ko euh, dégg-dégg yi nga xamante ni son borom euh, baaxee nañu ko ñu mën ko wax séddu ko mbokk yi ñoo ngi ñaan ci yàlla mu jéggal ñu suñu bàkkaar yépp lépp lu ci jub ci yàlla lu ci dëng ci suñu bàkkaar la wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu